xataba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xutbatan ma sami'tu mislaha qat faqaal law ta'lamuuna ma a'lamu la dahiktum qaliilan wa la bakaytum kasiiran qaal fagattaa asxaabu rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam wujuuhahum lahum xaniin muttafaqun alayhi wa sabaqa bayaanuhu fi baabil xawf kon al imaamu al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu mu ñuy indil xadiisu ñaareel ci buntu bi nga xam ne moom la ñu nekk te ubbi woon ko ci jotaay bi ñu génn walillahil hamdu wal e, ci jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadiis bu njëkk bi gisoon li njëkkoon indi ci alquran waaye jeexal woon xadiis bu njëkk bi. de xadis numéro 446 nekkoon xadis sayyidina mawlana ibn Mas'ud ibn Ummi Abdir radiyallahu anhuma li ñu fàtte woon mooy voilà chapitre bi mooy tome bi ñu ngi ko tàmbale yawmal isnayn ah ci jotaay bi ñu génn yawmul isnayn bésub lundi la woon tombe li nga xamante ne mooy le cinq eh, min jumaadal axira l'an mille quatre cent quarante cinq ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salatu wassalam mu daal di dëppoo lundi dix-huit décembre deux mille vingt-trois walillahi alhamdu wal minna gisoon anhu mu ne qaala linnabiyu sallallahu alayhi wa sallam iqra alayya alquran tey nag ñu war a gis hadis ñeenti téeméer ak ñeent fukk juróom-ñaar mu ne waan anasin mu ne hadis mu ngi koy jële ci sahaaba boo xam ne mooy Seydina Anas radiyallahu anhu annahu qaala nee na xataba daal dinay xutbaal rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam xutba sermon boo xam ne maa sami'tu mislaha qat man Anas de masuma dégg xutba waaraate wu mel noonu masuma koo dégg Allahu akbar ah fa qaala mu wax ca xutba ba law ta'lamuuna cey bu ngeen xamoon maa a'lamu li ma xam man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la dahiktum qalila konoon te kon di ngeen reelu néew di ngeen di ngeen néewal seeni reew alhamdulillah seeni reetaan seeni ree di ngeen ko di ngeen ko néewal di ngeen ko tuutil wala bakaytum tat ko noon kon di ngeen jooy kasiiran lu bëree bari mu ne qaala sayyidina anas radiyallahu anhu ne ba yonente bari saa sam mu ne fa gatta mu daal di muur ashaabu rasulillah muy saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu daal di muur ah li nga xamante ne mooy wujuhahum seen xar kanam yi ñépp di jooy ak seen kaala yi ñoroon ak seen làmbaay ya waaw lahum xaniin ñu nga am jooy boo xam ne nga dégg loolu imaam an-Nawawi waxoon na alxaniinu ca bab liñ le moo tax mu ne wa sabaqa bayaanuhu fi baabil xawf xadiis bii nag romboon na ñu leeraloon baat yi ci nekk ci baabul xawfi ci buntu bay wax ci ragal muy buntu numéro cinquante juróom fukk bi moo nekkoon xadis numéro quatre cent un mu ne woon wa an Anas radiyallahu anhu qaala xataba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xutbatan ma sami'tu mislaha qatt fa qaala law ta'lamuuna ma a'lam la dahiktum qalilan wa la bakaytum kathiran fa ghatta ashaabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wujuhahum wa lahum xaniin muttafaqun alayhi mu ne wa fi riwaya balagha rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an ashaabihi shay'un fa xataba fa qaala uridat alayya aljannatu wannaar falam araka alyawma min alxayri walshar walaw ta'lamuuna maa a'lam la dahiktum qaliilan wa la bakaytum kathiiran famaa ataa ala ashaabi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawmun ashaddu minhu ghattaw ru'uusahum wa lahum xaniin al-imaam an mu ne woon al bil-xaa'i al-mu'jama huwa al-bukaa'u maa ghunna wa sawti min al-anf mooy jooy goo xam ne nit ka booy jooy soow jooyam ya fu muy génne ca bakkan ba lay àndaale voilà loolu lay wax mooy xaniin kon vay ci kaw noonu kon xam nga ne kon xadiis <coughs> bi romboon na imaamul mu ne ak imaam Muslim ñoo solo mu ne wa sabaqa romboon bayaanuhu Euh, leeral xadis bi fii baabil xawfi ci buntub xawf wax nañ la fa mu nekk xadis numéro quatre cent un kon nag dañuy romb muruural kiraam <coughs> foofu lañ ciy toll euh, lépp loo xam ne bëgg nga ci xamaat ci wàllu woow nga delluwaat foofu al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala <coughs> mu teg ci xadis quatre cent quarante-huit wa an abi hurayrata radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yaliju nnaara rajulun bakaa min xashyati llah xattaa yacuuda allabanu fi ddar' wa laa yajtamicu gubaarun fi sabiili llahi wa duxaanu jahannam rawaahu ttirmidiyu rahimahu llahu wa qaala xadiisun xasanun saxiix kon Euh, mu teg ci xadis bii di xadis numéro 448 ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett mu ne wa abi hurayrata mu ne wa abi hurayrata mu ngi jële ci sayyidina wa mawlana abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala neena qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa laa yaliju du dugg mukk an sawara rajulun góor goo xam ne bakaa dafa jooy min xasyatillah te la ja waral mu jooy mooy e, ragal yàlla hatta ba ni nga xam ne yahuda lay delloo al labanu soow mi fi dar'i ca ween wan ko ratte waaw wala yajtami'u te du dajaloo mukk xubaarun poussière fi sabilillahi ci yoonu yàlla ku dem ci toolu xare ba poussière ba dugg sa bakkan pëndal la tamit sa yaram kooku moom e, poussière boobu du dajaloo mukk ci jab jaam wa duxaanu jahannama ak euh, li nga xam ne mooy saxaaru <coughs> safaraaw jahannama ma du ñu daja di laal ab jaam waaw allahu akbar mu ne hadith bi rawahu soloona ko at-Tirmidhi al imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullah <coughs> wa qaala mu ne bi mu ko soloo nee li hadith la hasanun bu baax sahihun bu wér <coughs> a euh, xadis bii nag bala ñu jàll war na ñëwaat xadis mille trois cent quatre insha allah ci téere bi bii nag moom gisuñu ko woon ay kon nee na al imam Abu Isa moom moo ko solo da al imam at-Tirmidhi rahimahullah léegi est moom donc moo ko solo <coughs> ñu la déedéet xadis bi al imam at-Tirmidhi moom donc solo wu ko waaye al imam Ahmad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad <laughs> voilà euh, Ahmad ibn Muhammad dambay ne ibn Muhammad non Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu taala solo na ko na ko naan al imaam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i moom ënd na ko ci barab yu bari euh, na ko naan al imaam Ibn Maaja al-Qazwini al imaamu Ahmad rahmatullah alayhi al imaamu at-Tirmidhi rahimahullahu taala mu ngi ko indi ci abwaabu fadaa'ilil jihaad an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun fadlul ghubaari wala baabun fadlul ghubaari fi sabilillah wala baabu fadlil riba al ghubaari fi sabilillah buntu bi wax gëneelu poussière ci yoonu yàlla yow nga dem ci toolu xare ba poussière laal la fa allah mu ne haddathana hannaad hannaad gis nañ ko jotaay bi ñu génn imam muslim li mu doon wax naan ci eh, riwaayu hannaad bi muy abu sari di Hannaad ibn Sari ibn Mus'ab al-Hanzali al-Kufi al-Warraq ad-Darimi rahimahullahu ta'ala mu ne moo ñu ne dale qaala imam Muslim imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne seen sëriñ loon ñoom imam al-Bukhari imam Muslim ñoom imam al al mais bokkul woon nekkul woon sëriñu ñëpp qaala mu ne haddathana Ibn al-Mubarak Hannaad ibn as-Sari mu ne ki ñu nettali mooy Ibn al-Mubarak di Abdallah ibn al-Mubarak ibn Waddah al-Hanzali at-Tamimi mawlaahum al-Khurasani rahimahullahu ta'ala Abu Abdirrahman an Abdirrahman ibn Abdillah ibn al-Mas'ud Abdillah al-Mas'udi mu ne moom Ibn al-Mubarak mu jëloon ko Abdirrahman ibn Abdillah di al-Mas'udi di Abdirrahman ibn Abdillah ibn Utba ibn Abdillah ibn Mas'ud al-Mas'udi al-Hudhali ah. al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Muhammad ibn Abdirrahman mu jël ko ci Muhammad ibn Abdirrahman di Muhammad ibn Abdirrahman ibn Ubayd al-Qurashi at-Taymi al-Kufi Abu Abdillah al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Isa ibn Talha moo ko jël ci Isa ibn Talha ibn Ubaydillah ibn Uthman ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra al-Qurashi rahimahullahu taala an abi hurayrata mu jëla ko sayyidina abu hurayra ad-dawsi al-yamani radiyallahu taala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yaliju an-nara rajulun baka min khashyatillah hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar' wala yajtami'u gubaarun fi sabiilillahi wa duxaanu jahannam haaza hadiisun hasanun sahiih wa muhammadu bnu abdirrahmaan huwa mawlaa abii talha madani noonu la ko al imaamu al Buxaari al imaamu at-Tirmidi rahimahullah indee bi mu ko indee mu ne haaza hadiisun hasanun sahiih lii de yàlla la la boo xam ne hadiisun hadiis la boo xam ne hasanun bu baax la sahiihun bu wér mu ne wa Muhammad ibn Abdirrahmaan Muhammad ibn Abdirrahmaan mi ko jëlee ci Iisaa ibn Talha mu ne moom mooy ne huwa mawla abi Talha di mawla abi Talha mu ne madani ko joowoon fa nga xam ne médinois la kon hadiis baa ngi nii ginnaaw kon taxriij bi nii nga xam ne noonu la ko al imaamu at-Tirmidhi rahimahullahu taala daal am na ci yenn riwaaye comme ñi ko ñeneen ñi soloowe <coughs> da cee boole man xiray <coughs> wala man xa wax man xu man xi yooyu yëpp dañ koy wax muslimun abada comme al imaamu an-Nasaa'i Ahmad ibn Muhammad eh, Ahmad ibn Shu'ayb Abu Abdurrahman Ahmad Abu Hurayra da ne laa yabki ahadun min xashyati llahi fa tat'amuhu an-naar mu ne laa yabki ahadun kenn du jooy min xashyati llah ragal yàlla fa tat'amuhu an safara di ko lakk di ko lekk jamais hatta ba yuraddu labanu ba ni ñuy delloowee soow mi fi dar'i ca ween wa mooy nga ñëw benn nag wala benn jëleem wala benn xar ab brebis bu jigéen nga ñëw ratt soow mi mu am soow nga ratt ko def ko ci kopp ba pare gis nga eh, léegi ñu ne la sawaay zama pol <laughs> zama yow pol bi ah <laughs> est-ce que man nga ñoo delool sa sa soow mii nga xam nga rak nga ko doo ko deloowaat ci ci ci ci weenu na nag wi nga ko rak loolu daa mën a nekk waaw yonent ma mooy fekk loolu manu la nekk mooy ki rattum soow ba pare nga jëlaat soow ma nga ratt ci gàtt ba nga rattum xar wala gëléem wala nag wala lu man di doon boo ko rattee ba pare jëlaat soow ma mooy kii du dugg safara fekk yow manoo jëlaat soow mi dugalaat ko ci ween wam jël da koo man <laughs> man ne ne mu ne walaa yëg tamit te du daje la du daje xubaarun fi sabilillah poussière ci yoonu yàlla pënd ci pos ci ci ci yoonu yàlla wa duxaanu jahannam ak li nga xamante ne mooy euh, euh, saxaaru sawaraaw jahannama fii man xaray muslimin abada waaw jóge laal li nga xamante ne mooy bakkan dugg ci bakkanu eh, eh, way yàlla mukk waaw mooy bu ci képp koo xamante ne Allah waaw hadis bii nii eh, day wane li nga xamante ne nii mooy ngëneelu suñu ginnaaw li bon du ñoom ñii kefee ko solo ah al imaam al Haakim an-Naysaabuuri rahimahullah daal na koy solo na ko noonu al imaam al Bayhaqi rahmatullahi moom la ko solo dana saxiixul isnaad lii moom saa la moom wér na te gis nañu imaamu Abu Iisa Muhammad ibn Iisa ibn Sawrata at-Tirmidi rahimahullah wa kon lëkkaaleem ak suñu buntu bii mooy ngëneelu jooy ci ndax ragal yàlla waaw ba moo tax yonent bi alayhi salaam wane ngëneel googu mu ne. safara du dugg safara mukk góor goo xamante ne rajulun baka min xashyatillah góor goo xam ne dafa jooy te la waral mu jooy mooy ragal yàlla kooku moom jamais mu dugg safara allahu akbar jamais akbar xanaa bu luy amee lay dugg safara te loolu mooy man da nekk hatta yauda ba ni muy delloo xanaa mu delloo allah banu <laughs> la nga xam ne mooy meew ma ñu ratt fi dara ca weenu gàtt wañ ko ratte te loolu manu la ne waaw loolu mën la ne loolu day wane ngëneelu kon jooy ku yàlla may xéewalu benn bis nga jooy ngir ragal ko mooy yow sa yaram xaraam na safara Allahu akbar te lii nii day niroog li nga xam ne moom la alquran waxoon te suuratul aaraaf borom bi tabaaraka wa hmm? ne eh, eh, eh, gaa yi nga xam ne ñoo weddi yàlla Allahu akbar inna alladina kaddabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabu samaa'i wala yadxuluuna aljanna hatta yalija aljamalu fi sammi alxiyaat wa kadhalika najzi almujrimiin lahum min jahannama mihaadun wa min fawqihim ghawaash wa kadhalika najzi alzaalimiin allah suñu waroon ne inna alladhina kazzabu bi ayatina gaa yi nga xam ne dañoo weddi suñu laaya yi ni du dëgg moom yàlla wàccewul dara tus la wàccewul laa ci benn mbindeef laa wax wàccewul ci benn basar min shay'in dara waaw kon nag lépp lu fi am yonent ku ñaanu yonent ñëw di wax bu dëgg wal iyaadu billah mu ne gaa yooyee façon laaya yu ñu leen ñu weddi ne amut wastakbaru anha ñu rëy rëy lu ko waa ci naan ñoom ñoom pour ñoom jombal nañ seen bopp di gëm ay luñ naan ay alquran ak yii quoi oh topp leen nee waay wala miracle yi yonent yi alayhi salaam ak seen ndongo yi karamaat yi borom bi di jaarale ci ñoom ñoom xeebal nañ jàpp nañ ne rien que nga naan leen gëm leen ko rek ak ak yabaate la ci ñoom quoi da nga a yab ñu rëy rëy fo ñëw ne loolu duñ ko topp mu ne gaa yooyu gis nga bu ñu faatoo laa tufattahu lahum abwaabu samaa duñu leen bunti asamaan bi ruux gi du dem foofu ah. xam nga wëj wëj dem yàlla ji comme ni ko rent bay sa sam nettalee bu génnee àddina ruuxam malaaka yi dañ koy yóbbu mu neex am xej gu neex bu ñëwee asamaan bu njëkk bi malaaka yi dañuy xet da leen di xej ba ñu ne waaw kan mooy boroom xet boroom ruux gu neex gi xet gu neex gi ñu ne ko mooy diw di doomu diw ñu tatagal ko waaw daal di koy sargal ubbil ko ma kanta bu dee yonent bay sansam nee na bu dee boroom ruux boo xamante ne yéefér la boo xam ne gëmut woon dara da doon weddi yàlla mais ruux gi day xesaw xeem kunnu waaye xeem kunnu lay def laa wax di pétrifié laa wax moo gën a raw mbaam mu toj te te ba nëb ba toj saway ndax di xesaw ak léegi waaw yàlla nag ñun dañu ko xañ ngir ngir ngir ngir ngir duñu ko ngir ngër yërmandeem mais sinon buñ ko doon xëytu ñun mais su kaw suuf moom ku ko xëytu ñépp ay dee nekk ay ay ay ay cadavre waaw ah wajo wajo léegi nag ñu ne ko ñu ne kan mooy su booxun mal borom ruux boobu way lu xëy noonu mooy kan balaa laaj ñu ne mooy diw gaa yóbbu ko ci sijjin waaw kallaa inna kitaabal ab fujjaari la fii sijjin ma waaw non wama eh, eh, eh, kitaabun wa marqum voilà <laughs> gaa yi noonu lañ waa si jit mooy gaa yooyu noonu du ñu doxle moo tax fa gën a suufe fa gën a ca kaaw ya lañ leen di delloo ruux boobu du yéeg asamaan kenn du ubbi bunti asamaan ya saray amuñu fa place ñooñ ci darakaat yi lañ jëm ca kaaw ya waaye jëmuñ ci darajaat yi la yéeg ca kaw waaw kon mu ne laa tufattahu lahum abwaabu samaa du leen ubbil buntu asamaan yi wala yadxuluuna jannata te duñu dugg àjjana ba mukk waaw waaw boobu jamais ñu dugg àjjana hatta xanaa ba kere yali yal jamalu ci la gis nga gëléem le chameau wala dromadaire boo ci jël baax na dugg fii sammil xiyaat boo jëlee puso gis nga puso puso quoi bi nga xam ne moom lañuy ñuy di dabb daa xee yére yi bu dee daa am sa séeré bu xotteeku nga jël ko nii wala tailleur bi ah sëñ taal notre tailleur ah boo ñëwee noonu muy jël puso boobu nga xam ne moom lay def moo xam ci machine bi la koy kii wala loxoom gis nga bët bët boobu mi nga xam ne nit ki da koy yor sax bëgg koo nax def ci benn wëñ day essayer ba soog du ko man nga gis maire yu bari eh jox euh, natal ma lii yow man sama bët yi baaxatul nga gis ñu bari dañuy essayer di ko ci dugal wëñ bu sew du dugg. léegi yow yàlla ne la kii balaa dugg ajjana ñi doon weddi yàlla nekk yéefér ba dee bala ñoo dugg ajjana kenn du leen ubbil buntu ajja euh, te kenn du leen dugg dugg ajjana loolu ak gëléem la ñuy jël gëléem gi na ko sangoo bi mu ne ah ñu ne ko xoolal gis nga puso bii nii mu ne ah ñu ne ko fexeel dugg ci bën bën bu sew bii ñuy dugal wëñ gi dugg ci nga xool loolu samoo bi xaj na ci mooy xaj ci loolu waxu wolof kii arab la bul wane ne du loolu man da ne c'est impossible mu xaal amit mooy li wolof yi di wax nga ñëw ñaan kenn <laughs> sawaay doo may li mu ne ko ah dinaa la ko may bu gënaar saxee bëñ <laughs> fay xam nga boobu <laughs> bu ginaar bi sax bëñ ma la koy may ginaar fa muy saxee bëñ mas ngaa gis xob une poule benn sawaay boo xamante ne nii ba mu ne nii bekk yi dangaa gis ay bëñ ca biir mu naan kee mu loolu mas nga koo gis xam nga loolu amul loolu mooy waxu façon waxin la ne yow de lii manu la ne waaw waaw mooy abadan waaye dappet sa waaye loolu manu la ne kii moom comme looloon nag loolu mel noonu ah borom bi ne wa kadhalika naka nii najzi la ñuy fay al mujrimiina way jomb ñaa ñaaw ñaaw jomb ñaa ñaa ñaamu ñaa dina leen ñeel ca jahannama mihaadu ñoom seen laytaal ya fa li ñuy tëdd seen berceau ya lépp ci safara la wa min fawqihim mooy laltu ya la ñuy toog lépp sawara la la ñuy taxaw sawara la mais li leen féete kaw toawut euh, seen néeg yaa suñ dëkk ji yooyu yëpp sawara la wal iyaadu billah mu a wa kadhalika nag bu leen di muur wa kadhalika nu ko noon najzi la ñuy fay az-zaalimiina tooñkatu seen bopp yi bokkaalikat yu mag yi kon comme lii kese nag lay yonent wax ne du dugg safara benn góor boo xamante ne nii dafa jooy nga ragal yàlla lu meew ma delluwaat ca weenu bàyyi ma bañ ko ratte wala gàtt bañ ko ratte waaw te walaa yeji tamit du daju mukk kon ngëneel suñu lëkkaale bunt bi jooy ci li nga xamante ni mooy ndax ragal yàlla kooku moom boroomam xaraamal na yaramam sawara ndax rongoñ yooyu rongoñu euh, euh, ragal yàlla du tokk génn ci bëtu nit ba pare di dajeeg li nga xamante ne mooy lakk-lakku safara bët boo borom bët boo bële mu ne walaa yej tamit te du dajaloo mukk xubaarul ab ab poussière fi sabilillahi ci yoonu yàlla waduxaanu jahannam ak euh, euh, euh, la nga xam ne mooy saxaaru jahannam loolu ngëneelu jihaad ci yoonu yàlla loolu moo tax Seydina Abdallah ibn al-Mubarak mi ngi fii ci ci bi radiyallahu anhu nga xam ne Hannaad ci moom la ko imaamu Tirmidhi jëlee mu ne xad qaala haddathana ibn al-Mubarak imaam ibn al-Mubarak mi mooy mu màgg mi borom kitaabu zuhd taalibe la woon bon ci ñoom imaamu Maalik ak ñooñu ñëpp waaye ay contemporain lañu woon ñoom imaam Sufyaan as-Sawri mu màgg ma ak ñooñu rahmatullahi alayhi imaam ibn al-Mubarak mi nee na euh, euh, dañ koo laaj. naan ko waaw xam nga rek nit ñi moom léeg-léeg ak seeni laaj quoi dañuy gis ku baax ba ñu jàpp ne fii mën a nag raw na ñeneen raw na ñu bari ndekete yoo dañ koo laaj ne ko waa kii nu mu tudd Seydina Umar ibn Abdul Aziz xalifa bi ibn Marwan <laughs> giñ naan cinquième xalifa juróomeelu xalifa mais moom ak Seydina Muawiya ku gën <laughs> Muawiya ibn Abi Sufyan <laughs> radiyallahu anhu saxaaba boobu Seydina Abdullah ibn Mubarak ne ngeen ne waaye laa mu ne ko gis nga waxuma la gis nga poussière xare ya Seydina Muawiya ànd ak yonent bi alayhi salaam ci yoonu yàlla gis nga fas yam waroon ak gëléem yam waroon poussière ba doon dugg ci bakkanu fas yooyu gëléem yi ñoo gën a màgg fa yàlla ah, Umar ibn Abdul Aziz waxatuma laa nag kon ngay wax ña war fas yooyu le kon ak gawar yooyu le doon xare ci yoonu yàlla allah ànd ceeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam <laughs> Abdul Aziz bi mu toll ba gaa yi naan mooy cinquième xalif bu la loolu bu la naxee ba nga jàpp ne am na kenn ci saxaabaay yonent bi alayhi salaatu salaam ku mu toll ci we mooy yow yaay ci xamul dara te yaay ci wor te nag dañoo Omar ibn Abdul Aziz képp kooy tudd ci ginnaawam laa wax ak ñi ko jiitu woon te du ñuy ci a kaw suuf laa lay wax de waxuma la kenn kese dajal leen ñoom ñëpp chefu awliya u yéeg ñoom ñépp ñu dajale leen amul kenn ci ñoom ñoom ñépp nga boole leen ñoom ñépp benn saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam leeral waaw te loolu leeral nañ ko fi leerati nañ ko fi lu tax te lool Seydina Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ba ko taalibeem bi laajee loolu la loolu la leen waxa loolu la ko waxa <laughs> waaw mooy ñu nag saxaaba yi mais ñoo ñoo leen raw fekk mu naan ko euh, euh, euh, waliyu bi nga xam ne maxtuufun alayhi la saaba bi nga xam ne mooy bo xamewuñ ko yenn yu rëy yi mooy liñ naan la moom te kenn du ci ñooñu mooy ci am ni suñu naan boo saxaaba kese la mais xamewuñ ko lu rëy waaw mu ne loolu li gën a dëgër mooy ne saxaaba bee raw fopp ba beneen bërëb bi mu naan ba après ci la tegtal bi ñu waxoon keroog yonent bay saab saab naan ashaabi ashaabi ha ah, mooy tollu ngeen leen yi ndax kenn ci yéen bu def woon lu toll ne Uhud jabal Uhud ci or du daj li nga xam ne mooy mudd kenn ci ñoom waxuma la mudd ba rek mais xaaju mudd ba du ko daj waaw ci la doon waxee moom Seydina Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ne ñun suñu misaal ak saxaaba yi radiyallahu dafa mel ni picc yoo yële picc bu mën a naaw boo mële nga xamante ne moom vingt-quatre heures mën na koy def tour du monde wër monde bi gaaw dafa mel ni moom nga ñuy tëkk nga koy tëkkale benn melentaan boo xamante ne nii moom mu nga ca suuf <laughs> mu suuf di dox léegi nag nga ne eh, top départ léegi picc mi taxawal ñu taxaw même lii picc mi taxaw melentaan bi muy fourmi di taxaw léegi nga jël pistolet nii bu mënee tël rek léegi ngeen daw ñu xool kan moo gën a gaaw ayo un deux un trois deux Euh, zéro rek ñu picc picc bi ne foofu yow picc bi bu nee nii rek àgg na kili koro bu nee départ rek jóge Dakar rek àgg na kili koro yow léegi melentaan bi moom fan la àgg fourmi fourmi ni sax yow fourmi ni man ngaa neex ba guddi nga ñëw fekk saxaaba yi nag noonu la waaw léegi nag man yéemu naa yéemu naa te te mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci jawahirul maani loolu nag ngay gis ñoo xam ne nee nañ ay taalibeem lañu wala ñoo xamante ne nii nee nañ ay suufi lañu quoi ñoom ñu comme ñu mel nii ñooy seeni sëriñ dañuy wootew nga gis leen waxuma la ñuy gënale seen sëriñ soosu ci saxaaba yi de mais ñoom ci seen bopp ñuy jël ñoo xam ne ay taalibe ñii nag di leen jukkam tekuloo ci kaw saxaaba yi ñi ñoo yamaate ñoo dox ñun ba pare nga ne kii mooy sa yow yow dañ naan la yow premièrement rien bu boobaa dañ naan la demal parce que yow euh, euh, ki ngay jokkoo ne mooy sa sëriñ xamoo ko xamoo laa di la di la di la raayal seen bopp di la liisal seen bopp ba nga a jàngi te ku la ku la xañ wax yu mel nii ak xamal la kañ la daan moom ma jokkoog waxam yu leer yi dëppoo ak alxuraan ak sunna bàyyil ka nga xam ne xaw ma moo la jox wér dëgg moo la jox lu mu la jox bu la naree xañ sëriñ ba ci boppam nga ko fële te sëriñ ba wanu la lu dul yàlla ak yonent bi alayhi salaam voilà moo tax Seydina Abdallah ibn Mubarak radiyallahu ta'ala anhu al-Marwazi radiyallahu anhu daal di tontu loolee diggante ki nga xamante ne nii mooy. Euh, Euh, euh, Seydina Muawiya ak Seydina euh, Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anil jamii kon yeneen tubaab yi saa saa ne nag kon loolu yow mooy en général la wala yajtami'u rajalu gubaaru façon xare bu nekk ci yoonu yàlla waaw loolu nag ci yoonu yàlla la fi sabilillah te gisoon nañ hadith Seydina Abu Musa bi ci téere bi radiyallahu anhu yeneen tubaab yi saa saa ñu laaj ko ne ko ar-rajulu yuqatilu hamiyya war rajul yuqaatilu lu yura makaana war rajul yuqaatilu wax wax wax ah kii de mu ngi nii day xare góor a ngi day xare ngir ñu gis fan bokk ngir ñu gis ne guerrier la ab juróomi ko mën a xare la koo xam ne day ami galon ñu koy takkal ay médailles ah, am koo wa wa yonent bay saasaam ñi ñëpp kan moo nekk ci yoonu yàlla mu ne man xaatala képp ku xare li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah képp ku xare ngir baatu bi yàlla féete kaw lu dul moom koo ko nekk ci yoonu yàlla kon képp te loolu taxul yow nekkoo ci yoonu yàlla voilà képp nag ku nekk ci yoonu yàlla ak jamono ju nekk xare boo man di def te yàlla tax poussière ba nga fay jële xaraamal na sa yaram sa wara waaw poussière ba sa yaram rawatina dugg sa paxu bakkan moom tax na yow moom du dajaloo poussière boobu du dajaloo lakku-lakku yawmal qiyaam fi safara wal wal iyaadu billah kon ngëneelu jooy